imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa Saciid ibn Abi Maryam mu ne haddasanaa nettali nañu Saciid ibn Abi Maryam mooy Saciid ibn al-Hakam ah ibnu Muhammad ibn Saalim moom lañ gën a xam ne ibn Abi Maryam ah Abu Muhammad rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Ibraahiim ibn Suwayd Ibraahiim ibn Suwayd ibn Hayyaan almasri almadani rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatani nettali nañu amr ibn abi amr mu ne ki ñu nettali mooy amr ibn abi amr maysara ah mawla almutalib ibn abdillah ibn hamdab almaxzumi abu usman radiyallahu taala anhu qaala mu ne axbarani said ibn jubair mooy said ibn jubair ibn hisham ah alwaalibi rahmatullah alayhi abu muhammad ñu ne abu abdillah ah mawla ibn abbas mawla walibata alkuufi wala mu ne mooy mawla walibata alkuufi ala mu ne haddathana ibn abbas mawla ibn abbas moo ma nettali radiyallahu anhu annahu dafa'a radiyallahu anhu ma mu ne annahu dafa'a ma annabi kene dem na ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam yawma arafa bésub arafa fa sami'a an-nabiyya an-nabiyyu <coughs> mu dégg yonent bi alayhi salaatu salaam waraahu zajran shadidan wa darban wa sawtan lil ibil fa ashaara bi sawtihi ilayhim wa qaala ayyuha nnaas alaykum bis-sakiinati fa innal birra laysa bil-iidaa' waaw mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam <coughs> Mawlaana Ibn Abbaas moo ne man damaa ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñu jógee fi nga xamante ne mooy. ja mooy Arafat di dem jama di dem Muzdalifa hein après dinañ ñëw ci mais jama lu muy tekki lu tax Muzdalifa waxoon nañ ko waaye dinañ ci ñëwaat bu ñu àggee Muzdalifa lii ñu ngi ci yoon wi ngir xam naka la ko yonent ma lay saar saam defoon Allahu akbar mu ne annahu moom dafa am annabi ànd na jóge euh, Arafat di dem di dox ànd ak yonent ma lay yow ma Arafa bésuma Arafa fa sami'a an-nabiyyu sallallahu zajran shadiidan yonent bi sallallahu alayhi dégg ay yuuxu ci ginnaaw ah mooy ngir oh, comme bu doon fas ali ali mu dégg yu meloon ay ali ak ni ñuy wax ma euh, giléem rek ngir mu gaaw bi mu déggee loolu mu dégg loolu zajran ay yuuxu ngir ngir ngir ngir daal xërtal gëléem gi ngir mu gën gaaw waaw wa dorban géeg tamit ay dóor ñoo ñoo mooy dóor yi dóor gëléem yi ngir mu gaaw wa sawtan lil ibil mu dégg tamit gëléem yi seen kaddu yi ndax bu ñuy dóor gëléem yi dinañ dégg seen kaddu yi ah dóor yi safee fa ashara bi sawti ilayhi yonent bi sallallahu alayhi gis leen de tàllal leen loxoom loxoom ak yar bi mu yoroon yar bi yoroon ah. yar bi mu yoroon cravache bi bi mu yoroon ah waqaala mu ne ay yaa ayyuhan naas yéen nit ñi aleykum bis sakina waaw maa ngi leen di dénk ngeen nekk ci dal dal leen bu leen njëkkante di dóor seen gëléem yi di leen di leen rëppataloo ak a màmbaloo ngir ñu gaaw di leen soññ ngir ñu gaaw déedéet da ngeen xam ne fa innal birra laysa bil idaa waaw ak mbaax ah, laysa bil isa nekkul ci daw gu gaaw <laughs> waaw ak yiiw yiiw gi newul mooy yiiw gi newul ci ci ci ci ci ci ci gaaw ci dóor bu gaaw déedéet mooy ne yiiw gi tey gii nii nii suñu dem gii ñuy dem jóge Arafat dem Muzdalifa yiiw gi nekkul kan mooy njëkk àgg ak tamit kan moo gaaw ak déedéet in fa innal birra laysa bil idaa nekkul ci gaawan ak gaaw gaaw dox bu gaaw ak rëppatal géléem yéeg yooyu déedéet waaw di leen sonal ngir gaaw déedéet déedéet moo tax Seydina Omar ibn Abdul Aziz ba mu doon xutba Arafat leeraloon na lii radiyallahu anhu ba mu nee xalifa mu waxe ko ci lii la ko jële rek mu ne mu ne laysa saabiqu man sabaq ba man sabaqa ba'iruhu wa farasu walakin saabiq man xufira la waaw aw <laughs> ah. mu ne moom Seydina eh, Abd kii ibn nu mu tuddati eh, Abd kii Umar eh, ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu al-xalifatu al-xaamis ar-Rashid ah, al-Umawi rahmatullahi alayhi wa radiya anhu mu doon xutba ba mu nee xalifa Arafa naan nit ñi laysa as-saabiqu man sabaqa ba'iruhu wa farasuhu waaw yéen nit ñi xam leen ne arafat gii ñuy jóge arafat gii di dem Muzdalifa jarul njëkkan ci laysa saabiqu man sabaqa ba'iruhu wa faras ki jiit tey ki jiit ci yiw yi ak jege yàlla ak nammu nammu borom bi subhaanahu nekkul ci ki jiit nekkul ka nga xam ne mooy ka gëléemam wala fasam jiit Muzdalifa déedéet mbir mi nekkul eh waaye jóge nañ Arafa ñu xool kan mooy njëkk mu mel ni course poursuite déedéet foofu mbaax gi newul foofu waaw te kooku même bu dee moo njëkk rawut kooku mooy dem nga ba foofu jàpp na yaa njëkk ñëw mais fa yàlla yow njëkkoo waaw walakin as-sabiq waaye li am dëgg dëgg dëgg lii rekk am mooy dëgg dëgg as-sabiq ki jiitu man ghufira la mooy ki nga xamante ne de ba muy jógee Muzda Arafat di dem Muzdalifaat ba mu fay àgg Muzdalifa fekk na buur yàlla jéggal ko ay bàkkaaram kooku mooy ki jiitu ku dul jiitu woo même bu dee ne fëgg nga ay yar sa géléem wala saw fas wala sa oto daw cent à l'heure sa waay teel agsi naan voilà comme ça je je suis on est seul on est les premiers à ce qu'on va faire on va nag bon on regarde on va choisir notre emplacement cette nuit loolu noonu yow rawoo ah rawoo waaw te al fadlu al xayru kullul xayri fii fi'li rasul fii fi fii lan lañ lan la woon al xayru kullul xayri fii fii fi'ali wa sharru kullu sharri fii xilaafi waaw yiiw lépp giiw mu ngi ci jëf gi yonent bi salaam def te nit ñi ba mu gisee ñuy gaaw da leen ne aleykum ayyuhan naas fa innal birra laysa bil iidaa